Euh, gisoon nañu ci abyaat yu njëkk yi alaa yaa daadu maanaam dañ koy sardu mu gaaw euh, comme ci même sujet bi la maanaam ñu dellu ci wax ci comme ci jotaay bu njëkk bi ay juróom benn bayit rek lañ gisoon mun na alaa moo yaa daadu yow daado way xakki ngal yow waay nabbi ini soloma bi zikril baane ndax ci da ngay fàtt mbaam ci fàttali ko darabu baan taxtaani ci lay dotte ko al uyuni bët yi maanaam di rangoñ yi tuuru ak yi bay nin ndax ci dog xibaalu ko la nekk sëg sëg buubi cofeel am wala boog bi bay nin daa jokkoonde osaki ñeel ñu nga xërte ñoom ci ay ci ay soppe bi raamata te dëgg ci raamata xabbir yi waaye xabaare ma waa te fii te nga taxaw sax nag nag fii bokk ñu jooy al ahibata soppe yi tey bu ko defee nu daaw yi ñu daal di faj banan soo nonk boo xam ne fii naa nekk na ci ñun bi ijra yi ci daw ak suuni rangoñ yi ilaama waa jëm ca kañ nag tàttali na ngay gàttañlu maanaam ba kañ ngay da ngay gàttañlu rek di kay yi ci ji ñaax xal bi sama xol bi naareel xob bi ci tàkk-tàkk cofeel mbëggeel kayan ak ñaax boo xam ne xayrahu ne dugub dugub woyof tu'irina ndax da ngay aal alhawa bànneex mbëggeel gu kawe googa fii kulli yawmin ci bis bu jot mu daan ab gobar muy paaka bu mag tafri bu ko defee muy dagg aada xol bi mooy nam sama xol ma alwat yi ni ànd ak buum yi nga xam ne ñoo ci lëkkaloo jëm te reeso maanaam ak buumi xol yi rek waaye daa yi te ngaa bàyyi yow daado an ki wëllif la astaxannuja benk ñenke yi zaata dallin di boroomo njeeget jeegetlu ndax loolu day bii ci loolee ngay def yes daadu day yokk rek xal bi sama xol min futuuni ci ay fitna dégg nga ma nekk ci fitna rek bëggeel ko tar gu ma mënta contrôler alaa waawee xablal ma waddati buumug sofeel buumug mbëggeel jat bi bii xaa beesal ko ndax ko fi taj bii di nekk na ci yeesal beesal gi nga koy beesal ndax yaa ci lañuy ñuy dundee ku laxee nin saa su nekk wa naaji nii waay géema bi sirrin ci mbóot xayri faatin bu dul tasaaroo secret boo xam ne ci ñun rek lay yem wakkuunii te nga nekk bil maahidi ci bërëb yenu nii noon zakri nii fàttali ma ko waaw manazila ay wàtti waay yoo xam ne xat dëgg-dëgg ahidtu nii noon naa bi haate moom bi salañ ca sala du doj ko nekk ca Madina wa kaasimatin ak kaasima nga xam ne ci tefes la doon buy upp ngelaw luy upp lu neex jinaanam muy tool yi tool dër leen xas yi ne ñeel way dëkkaale ya ahittu naa bi haa ci bërëb yooyee wakkonte da nekkoon naa rax yi ya bàyyi ku féexum xel waaw waaw ku neex lool aw dunde bi maanaam mooy féexum xel mooy ndaataatalax rek ci ndaataatalax bu metti laa nekkoon waxaadi ku doon naa waxtaanee foofa min xadiisin ci waxtaan bii si duuni yooyu borom ak banqaas nga xam ne ñoo doon waxtaanal dañuy toog di waxtaan rek waaw guddi gi yëpp ñuy dem maanaam amul sujet waaw parce que mën nañoo permettre lu dañu waxtaane na daamaanaa ñañ daan naana lool nag bu duuroon ay weer la ñoo xam ne nañuy raat yu leer naññ lañ waaw yu leer naññ naññ naññ nga xam ne dana dal al aynu bët yi maanaam sa xel day sa xol day sedd buy boo nekkee ñoom xit nun ñooñu ay xarit lañ mintan yi ñoo xamante ne sax ay maas lañ xam ngay xarit yoo xamante ne ñoom nga maaseel nga xam ne lu la neex nga wax ak ñoom langage bu la neex nga utiliser amul contrôle ñun noonu lañ nekke woon biñ nekkaan maanaam fàttalikul daado bañ nekkee rek day saan bi dund dund yu neex fu la ñu dem fa nuyu fa blanche lu la ñu def ko hôtel bu la ñu dem fa waaw parc bu nekk ñu visité ko ah fu la ñu nekk ca rek waaye yow maa ngi nii ngay wax may wax yow tey doomu faale sax wasara ñu nekkoon fàttalikul boo wax jamono wasara ñu nekk way ndërmbilu sarxadin ah, ngir ah, ca sarxat foofu nga xam te ne sàngara yu gën a neex ci sàngara yi yu gën a kawe foofu lañ ko daan naanee waaw di naan ba man ba ba man ba ndërmeelu nga xam ne kun naa foofu lañ nekkaan ni yaa man di nelaw rek waaw nga xam ne bu ñu daaloo xës lañ daanu dañuy nelaw rek fa maa yàq baanu amul kenn kuy yewu nag fii daañu jumoo ni ci lu ci kukkuk lëndëm yi guddi gi yëpp day jàll saa yi ñuy nelaw rek kenn du yeewu waaw fa nasbiha ñu mujjoon ñu nekkoon sax nag ñu mujjoon a doon sax ummu Musa di ndey yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam min faragin ngir féexu xol boo xamante ne suñu xol sama xol dara nekku ci woon lu dul bëgg la rek waaw ñuy toog di waxtaan li ne nekk ci préoccupation yi affaire yu submergé ñuy nekk foofu di waxtaan rek ak gaa yi waxaat te dëgg-dëgg kun naa nekkoon nañ ala tey bi ci teeg alxarooni bakkan ci teeg bakkan lañ nekkoon suñu sago rek lañ àndaloon lu ñu neex def parce que amuñu woon dara dara dara dara lu ñu doon fitnaam waaye fii jamono joojo waxil naa ñu ngi doon xalaat ah, doon njort ah musaal ma maanaam waaye nag ah, maanaam jumla ko xetrabe war xunuunu ndekete njort la ko xuruunul ak waru da xalaat di njort rek ndekete di dóor say opinion rek ci say conjecture rek di xalaat rek lépp day waraat ndax doon nañ njort musaalamatan akuk jàmmoo mi la defri ci jamono moom mi nga xam ne moom jamono mi nga xam ne alxamuuni aju woraakoon la day wora rek ak mën a wora jamono si bu ñuy fàttaliku jamono yooyu daado ba ma nekkaan ak yow ah. maanaam du yàggul jamono maanaam toogul sax lu yàgg li ak ataanaa ci mu dikkeenu maanaam dikkeenu nii wanax lu fekk ñun zawuxtiraani ñu ngi nekk boroomu woru bil xajuuni ci ak maanaam euh, euh, ci ci ci ci ci ko gu mat maanaam ngir ne euh, dañoo mel ni ñu nekk ci xare xajul maanaam nga xamante ne jamono daal daf ñoo war benn affaire ba ñu jàpp ne nii la rek ñun ñëpp ñu daw liiri rek moom mu daal ñu njuy jaar feneen wakkaanate nekkoon na ab dahru jamono ji yar mii naa di ñu jam si xaaman ay set waaw tey nga feebar suba nga ñàkk gannaaw suba nga banque gannaaw waati suba problème yi di dal sa kaw gannaaw suba nga dee fa afna mu daadi di jeexal zaaka loola aadatuhu comme ni mu baaxoo di ko def na mu baaxoo def xóorma ni sama maas jëf sa maas ji yëpp dee jàpp na leen jël na leen jamono ji yóbbu na leen wakuntuma nekkoon nag arumu di sàkko ot baa maanaam dellu si jamono ak dëxër jamono maanaam dellu si jamono ci gërëm maanaam ci jamono dund gu neex dama nekke woon bi ma nekkee yow ñu nekkoon gan waaw fu nañu dem fa lu nekk ñu dund ko bànneex yu ne ñu dund ko di naanandoo nekk yëpp maanaam euh, voilà may bëgg nag jamono jooju dellu siwaat xatta mbete ayistu ma daal di xadd bi saaka ci mbir moomam min ilmil yaqini ci xam-xam bu wóor mu leer ma ne léegi c'est fini jeex na mbir mi dootu demeeti noonu mukk ndax tu daaw yi nii mu may awonte nag al amaakinu bërëb yi fu ne nag léegi maa ngi fay dem waaye laa anii suñ amul benn wéttal maanaam amutuma benn wéttal si wàllu dool shadduwel xamaam yi euh, jooyi fi taxi seen woyi fi taxi alal xufu ni ci kaw euh, ci kaw euh, bànkaas yi ci kaw car yi waaw maanaam ma nekk loolu na wa daadan daado nag daado xat dëgg-dëgg uwaaye du dellu si naa antu sal lii xëy na bokk mu daal dëfal fu aadi sama xol aw wala boog uraaxa ma féexi amil ha yi nit yi xëqat yi jooy yu metti yi ma nekk ma daal ci féexi sax lu bon bon waaye wata xaru moom mi ngi ree bii ci man li bu sin ngir weñ soogu tar waxtu roorin akuk loru gu metti gi ma nekk moom moom moom yamul ci loolu waaye daf may sax ko kilifa wamaa xam nag yërëmuma benn yoon balaa ahankay zaadat yokk na sax suju sujuul yi sama tiis sama njàqare waqat dëgg-dëgg nag af naa jeexal na la àll baatu xëy na xëy na léegi mu soppeeku xëy na léegi mu kii xëy na ah, ah ndeysaan bëggal nga mu bëggoon xëy na dina jékki-jékki sax jamono yu neexee mu dellu ci waat xëy na maanaam ba baatu boobu jeexal na al umra dund min ci man moo tax wa diinul ayni gis nga eh, wala doxalinu eh, jongama ak waxu moo gën a bon kulla diini bépp doxalin moo gën a bon yëpp waaw ndax ndax ndax lu ne ngay lu ne la lay jaral lu ne nga def ko ci lu ne nga dugg ci moom du gis li nga def ba noppi mën laa yab yabeel koo xamante ne saa yoo wax ak yow bu la neexee xam man maanaam ginnaaw wax ji rek mën nga laa dugg ci ronlal bi <laughs> waaw waaw ak yeneen a yeneen comme niñ ko gisee woon rek Euh, bu ñu xoolee ba fii mataama mata saa yoo xam ne mataama saa yoo xamante ne daana baaxoo na sax na baxaru ci sa géej yow daado min ko dóorin ci nëx lu ne jéem naa ko def ngir ñu ngir ñu bëggante nañ bëggante woon waaye yow bëgguloo ci dara lu nekk yaa ngi ma koy teg sonal nga ma mettital nga ma teg nga ma lépp comme sa sa sa sa sa sa kii dafa nëx yow daado fa fasil aji sell la nag salsalun ba pare nekk loo xamante ne lu neexa naan la baxrul amini géeju ko ñu wóolu mu yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moom boo ko bëggee doo ci sonn maanaam coono gi yëpp du la ci fekk moom saa yoo ko bëggee loo ko bëgg xamal ni bëgg na lu ko ëpp ndax bu la bëggul ko bëgg moom moo la xëcc ba nga bëgg ko noonu loo ko bëgg rek xamal ni lim la bëgg moo ëpp junni yoon li nga ko bëgg waaw ndax moo la xëccal boppam moo tax moom jéegam daa la euh, bayit bi comme niñ ko gisee vingt-deuxième bayit la maanaam ñaar fukkeel ak ñaar te vingt mooy xabib soppe bi maanaam kon mooy liñ doon wax ne maanaam day wane mbëggeel mi nga xamante ne noonu la nekkee cosaanu ngir yëpp te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maqaamam moom mooy huwa habibullah moom mooy sopp yàlla sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk yeneen yëpp dañuy am yeneen i maqaama mais moom mooy sopp yàlla bi maanaam xabib bi maanaam al muhibbul mahbub moom mooy ki nga xamante ne moom mooy soppe bi nga xam ne moom dafa bëgg yàlla ci anam goo xamante ne kenn bëgg ko waaye yàlla moom rek la bëgg sallallahu alayhi wa sallam Euh, moo tax bëgg yàlla bëgg yenente bi sallallahu alayhi moom mooy bëgg lépp moo tax mu tuddee ko rëyu dom an maanaam nga gis mu tudd géej gi nga xam ne dafa nëx nga xam ne mënoo cee naan lu baax sinon boo ci naanee ay feebar rek la lay jural mooy bëgg àdduna jël sa xol ak ko ci leneen lu dul yàlla lu dul yenente bi sallallahu alayhi te li ci gën a mooy jigéen comme ni ko alquran waxe xool zuyyina linnaasi hubbu shahawaati minan nisaa nit ñi dañ leen a taaralal bëgg bànneex yi tukki ci jigéen ñi après wal baniina doom yi doogu ñëw wal qanaatiiril muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal an'aami wal yi doogu ñëw mooy or bu bari xaalis bu bari voilà ak maanaam jur gi après ay fas yi gëléem waruwaay bu baax mooy ay oto yu baax yu rafet ak yooyu yëpp doogu ñëw yii euh, te moom moo ko waxoon nañ ci ne daado li tax mu tànn ko mooy baax daado ñu dugi maanaam dafa yomb comme baatu saxal dafa woyof mais yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yoon wi ngay jaaree bi yegg ci moom dafa woyof dafa yomb comme li yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ maa yabal ci biir man voice bil xanafiyati samha ci yoru yomb boobu te woyof waaye tamit daanu comme ci daanat la jóge mooy di gaaw di dox dox bu gaaw ànd ak ne jéego yi day gàtt maanaam mooy mooy yoonu ñi ñi sopp yàlla ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoon ci yàlla noonu la demee maanaam mooy cheminement bi ñu am spirituellement dafa gaaw te dafa yomb lu tax parce que moment bi ñuy départ ci lañu dee déjà ci yàlla maanaam tey boo doon départ tey bu ñëwoon da ngay jóge Lyon di dem Paris nga dem ci gaar bi yow loolu rek la laaj nga yor bi dugg ci TGV bi toog benn place maanaam fi nga toogee noonu moom mooy départ départ bi booy bi tamit maanaam ci place boobu rek ngay nekk maanaam mooy mi mi nga départ loolu nga yeggee li ci def yëpp li nga dugg ko terrain bay def li ci def maanaam li nga ci cooro yoon bi terrain bay koy def loolu la soobu ci sopp yàlla ak noonu la mel maanaam mbëggeel googu maanaam bu fekkente ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga bëgg ba jeex ci moom tàkk maanaam da ngay daal di nekk toq ci géejam boo nekkee toq ci géejam nag ay waxam mooy nekk say wax ay jëfam mooy nekk say jëf ay jikkoom ñooy nekk say jikko ay doxalinam ñooy nekk say doxalin ay xalaatam ñooy nekk say xalaat ay bëgg-bëggam ñooy nekk say bëgg-bëgg li mu bëgg moom ngay bëgg li mu bañ moom ngay bañ li koy kontaanloo moo lay kontaanloo li koy merloo moo lay merloo soo melee noonu rek moom mooy dox yoon bi mooy jeex nga ci yàlla pare hmm. am na nag yu mu tudd ci yoo xamante ne ci jotaay bi weesu tuddoon nañ ko comme alfaraas comme mandité bi sax sukkur euh, dinañu wax tey insha allah ci li tuddee ak zunuun bi mu naan wa zunuunu lahaa xuruur wa xil naa wa zunuunu ak al ak ñuy wax ci ilmul yaqiin euh, njortu ak zann mooy njort loolu nag alxuraan la daf koy tudd te fekk Euh, li mu ci jublu moom mooy dafa euh, dafa dafay maanaam mooy euh, comme bi mu naan yaa ayyuhal ladhina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni maanaam kon loolu njort googu mooy lu ñaaw mooy te dikku leen lu bari di njort rek parce que inna ba'da adh-dhanni lenn ci njort yi ismun bàkkaar la maanaam kon lépp loo xam ne day tax ngay njort lu ñaaw ci yàlla ngay njortu lu ñaaw ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngay njortu lu ñaaw ci mbindeefu yàlla yi loolu da nga kaa war a sori parce que loolu bàkkaar la boo xam ne day nekk ci xol moo tax mu tuddee ko ism yenente bi sallallahu alayhi dafa wax ci xadis bu nekk su sunan mam Tirmidhi xadis sayyidina Hasan radiyallahu anhu maanaam sëtam sallallahu alayhi wasallam daba ne wal ism maa xaaka fi qalbika wa karihta an yaqtana alayhi ayunan nas baat liñ naan ismu bàkkaar la bu spécifique du comme yeneen bàkkaar du comme zambu rek buñ nee ismu mooy lu yëngatu ci sa xol te ngay bañ bëtu nit ñi tegu ci loolu moo tudd ismu te loolu iñaan ci la bokk rëy ci la bokk ah njort bu ñaaw ci la bokk ak yu mel ne ñoom ay ngistal yooyu yëpp ci lañ bokk kon yooyu dafa nekk yoo xamante ne dafa jara moytu dafa kuy sóobu ci yoonu yàlla te bëgg jaar ci yoonu mbëggeel fokk mu sori loolu bu soree loolu nag day sori ay xeetu bañ ay soxor iñaan ngistal déggital euh, yaakaar ne mbir yi a nekk na ci loxoy kenn ku bokkut ak yàlla yépp da koy sori léegi nag maanaam foofu tamit boo xoolee yéeféri li mu leen di duma bokk na ci euh, àllaxira mu ne wa zalika zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin lii mooy seen njort gu ñaaw gi ngeen njortoon ci yàlla moom moo leen toroxal nii ngeen bokk ci ñi nga xam ne da ngeen a ñàkk perte perte mooy ñu perte mooy alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyaama dañoo perte seen bopp perte seen njaboot maanaam nit bu demee ba perte mën na perte lu ne di retenir mais bu perte boppam jeex na euh, kon njort gu ñaaw euh, maanaam day aju ci nga jàpp ne mbaaxu yàlla yëgul fii yërmandeeg yàlla yéggul niveau sàngam déedéet loolu njort bu ñaaw la tudd ak lu mënti xew yàlla mbaaxam ak yërmandeeg ëpp na xelu mbindeef yi te mbaaxu yàlla ak yërmandeeg yàlla ak njéggalam conditionné ko ci situation wu nit ki parce que ci lu aju ci moom la amul lu koy conditionné lu aju ci yàlla daf koy neex rek kon yow saa yoo jéggaloo mën ngaa jàpp ko te yàlla dana la jéggal voilà moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis mi ngi ci ñaari pexe yi xadis qudsi la yonent borom bi subhaanahu wa ta'aala ne ana inda dhanni abdi man maa ngi ci sama njortal jaam ci man maanaam yàlla yow soo jàppee ne soo jàppee ne man de yàlla dina ma yeggale fu baax man de yàlla dina ma may li ma bëgg ci moom man de yàlla dina ma Euh, teg ci yoon bu baax bi man de yàlla dina ma boole ak ñi nga xam ne ñooñu laa war a àndal ci yoonu yàlla ngir ne dama bëgg loolu mais man gëm naa ni yàlla dina ma ko defal te yàlla du ma seetaan gëm naa loolu loolu saa yu amee gëm naa ne man dinaa dem ba mu nekk vraiment soppe yenente bi sallallahu alayhi wasallam pire parce rafet naa njort ci yàlla parce que yàlla bu ma ko xalaat loowee ba pare bëggloo ma ko mooy ne fas na ma ko mooy ne lan mooy ne nar na ma koo loolu nag mooy rafet njort ci yàlla waaye loolu ku ko xës ba def da def effort yee tax nga yegg ci maanaam comme li nga xam ne nag maanaam tey boo jàppee ne euh, nit ki mi ngi lay embaucher maanaam euh, employé bi mu ngi lay embaucher fi mu tollu tey soo jàppoon ne fa ngay liggéeyee ji nii euh, bu demee bu weer wi dewee du la fay maanaam mooy da ngaa ñaaw njort ci waa ji du xëy parce que ñaaw njort gi nga ñaaw njort ci waa ji mooy tax doo xëy parce que jàpp nga ne danaa nar a liggéey loo ba weer wi deew mu de la laaj ci daadaa mais su fekkee ne moom leer na ne ni sawaay fi mu toll rafet nga njort ci waa parce que amul yaqin da da jàpp rek ne dina la fay te du la dawloo moo tax ngay xëy di dem loolu nag moom mooy rafet njort ci yàlla moo tax. li imam ibn Ata'illah rahimahullahu ta'ala waxoon alladhi jara minhu al-aqdar huwa alladhi awwadaka husna al-ikhtiyar ki nga xamante ne moom la dogal yi di dawee di duggee ci moom kooku moo la tàmmaloon lan tànneef bu baax maanaam yàlla mi la tànnal mi mi nga xam ne yow ci say habitude yàgg ngaa gis ne daf lay tànnal li gën ci yow yàgg nga ko gis ci situation yu bari mais kooku ci boppam moom la dogal yi di duggee ci moom di ñëw ci yow lu tax kon waroo rafet njort ci moom amma beneen zann alxuraan day tudd zann njort fekk li mu ci tudd li mu ci jublu mooy xam-xam alal comme bi mu naan inni zonantu anni man day wóorul na ma maanaam euh, comme ni ma ma man bu ñu yamini yow man xëy bu ñëwee ki njox loxo ndey dooram téereem mu ne man de inni zanantu anni mulaqin hisabiya da maanaam loolu lay wax fa yaqulu haa muqra'u kitaabi loolu eh waaye gars yi saa leen xool sama téere sama registre bi waaye li ci nekk ci jëf ju baax waaye xoolal sama bilan bi ak a baax maanaam haa muqra'u kitaabi inni naka man banantu du njortoon naa de wóoroon na ma ni an nii naka man mulaqin daan naa tax ak xisaab yi sama caytu gi compte yi dinañ ko defar ba jox ma sama sama sama sama sama fiche de paie bi maanaam leer na loolu moom mooy. kon maanaam kon da ngay gis bu rafet day dem ba yegg ci degré xam-xam maanaam ci biir lool fuqaha yu génnee ci benn qaida maanaam usul yu ne mais ah ghalabatu bannikal muhaqqaq maanaam lu njortu bu ba kawe ba yegg ci yenn niveau yi moom ak leer ni day am benn li la leer am na benn nag maanaam ci biir loolu ci lañu duggee tayal mu yàqin maanaam comme fi mu ko waxe mais bi bi bi bi bi bi bi bi ko jamono jamonoy fett yi mu leen doon fett ñoom ñëpp yooyu yar ah, mi na ah, mil ci ah, maanaam daf leen di di di di mu ne wa aristu bi hamil almul yaqin maanaam ma daal di dem ba xaddi te loolu ci xam-xam wér la bu jotee parce que nit ki euh, feek demul ba nga xamante ne maanaam par expérience maanaam day dem ba àgg ci niveau yaqin maanaam mu wóor ko ni yàlla nii la mel mu wóor ko ni yàlla am na maanaam mu bañ a nekkati lu muy déngi déngi ne bañ yemati maanaam loolu li koy maye nag mooy nit ki euh, maanaam di dellu ci yàlla saa su ne di di di di maanaam rafet njort ci borom subhaanahu wa di jàng di sàkku xam-xam di gis li nga xamante ne moom mooy euh, mbir yi ni muy doxee te lépp di jub ndax alquran ak sunna lépp dafa sell lépp dafa tey lépp dafa baax lépp dafa rafet te lu ne dafa tegu ci la mu war a tegu naka noonu nag nit ki bu demee ba nga xamante ne dafa maanaam bëgg yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ kaa yóbbu ba nga xamante ne léegi day mujjee ni yàlla borom subhanahu wa ta'ala moo koy won ay preuve yuy wane ni maanaam yoo xamante ne dootul mën a douter ci dootul mën a douter maanaam doute bi dootu ko permettre maanaam amatul le doute ne ne lui que lu nekk yàlla da ko ci wan ay preuve voilà mooy hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq yàlla da leen da koy wan kon ay mandargaam kiimtaanam yi ci gox yépp ak ci boppam parce que nit ki ci boppam moom mooy àdduna bu mag kon dina gis lu ko wóor ni yàlla dëgg xa- ilmul yaqiin maanaam mu dem ba jàkkaarloo mbir yi ci lu wér ak xaqul yaqin maanaam mu dund dëgg dëgg dëgg yàlla maanaam mu dund yenente bi sallallahu alayhi dund ko ci xolam dund ko ci jëmmam ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam mujj nekk submergé maanaam fees dell jëmm ci lu tax parce que justement daf ko def royukaay parce que justement dafa jël sunna yenente bi sallallahu alayhi teg ko ci kanamam maanaam bu boobaa day daal di mujj yegg si fii nga xam te moom la ñuy wax ci ci maanaam xabib maanaam li muy jënd ci vingt-deuxième vers Euh, am na nag beneen partie rek bu ñuy yegsi mooy fi mu naan euh, fi maanaam te man wala boog avant ñuy wax loolu maanaam ilmul yaqin boobu soo ko demee ba am ko da ngay daal di mën di jàkkaarloo mbiru yàlla yu mag yi maanaam dangay am contemplation borom subhanahu wa ta'ala da lay wan boppam ci lu ne ngay gis yàlla à travers lu ne turu yàlla yëg melo yi di feeñee fu nekk ci yow ci àdduna bi. voilà moo tax nit ki bu demee ba àgg foofu day am musaahada ba pare day mën a ah, yam maanaam comme dafa jeex ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam day mën a téye boppam ànd loolu yëpp mooy comme la Alxuraan wax naan euh, kallaa law ta'lamuuna ilmal yaqiin la tarawunna al-jahiim summa la tarawunnahaa aynal yaqiin soo leen xamul dëgg-dëgg law ta'lamuuna ilmal yaqiin mais xam-xam boobu nga xam ne dafa wóor léegi certitude la nga xam ne da ngay jàkkaarloo ndax comme ne alxuraan wax shahida allah annahu laa ilaaha illa huwa wal malaa'ikatu wa ulul maanaam nit ñépp dañuy gëm yàlla yu'minuuna bil ghaybi dañuy gëm waaye gis na mais bu nit ki demee ba nga xam ne yàlla da koo may ilmul yaqin boobu day dem bay jàkkaarloo comme ni yàlla ni yàlla moom seede wax malaaka yi euh, malaaka ko dañoo seede waaye waxulu nan mooy boroom ilmul yaqin yooyu ñoom dañuy seede mais bu boobaa boo di ngeen gis lan da ngeen gis jaxim safara pourtant yonent bi sallallahu alayhi bu boobaa yow da ngay daal di mën a dugg ci groupe bu restreint bi nga xamante ne ñooñu yàlla da leen am lu mu leen may mooy comme dañ jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da leen di ubbil ci xam-xam yi nga xamante ne xam-xam li ñuy tuddee al ulum muhammadiyya mooy xam-xam yi ko jóg yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam les sciences mohammédiennes bu boobaa bokk na ci mooy la tarawun al jahim da ngeen gis jahim boo leen xamoon ilmul yaqin da ngeen di gis jahim safara yenente bi sallallahu alayhi wasallam gis na safara gis na àjjana téréwul moom muy dund naturellement comme nit ñi loolu mooy muhammadiyya jikko yooyu ngay amee ndax lan loolu ki koy am mooy day jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà mais moo tax dañ koy ko gis ay nar yaqin ak bët wóor moo tax ngir yoon yegg ci foofu borom subhaanahu wa ta'aala yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka yaqin jaamu sa borom ba yaqin ñu yaqin boobu nag dañ koy firee dee ngir ne nit ki yegg ci niveau boobu moo ko dee ñoo yem maanaam nit ki buy bu deewee day am xam nga nit ñun ñi fi mu nit ki lu mën a duute duute duute ci wàllu àllaaxira wàllu yàlla daa deewul rek bis buy dee di am patxum bi koy may mu am yaqin naka noonu tamit nit nag yaqin boobu nit mën na koo dund fii ci àdduna mën na koo dund bu ca xasee ba yegg nag jaamu yàlla yi dootu ñu nekkati dootu ñu nekkati taklif ci moom tashrif rek lay nekk ci moom maanaam dootul nekk ci benn responsabilité bu diis ganna lu metti lu ñu yenu maanaam comme woo suñu tool damaa xam ne il faut mu julli ko wala yàlla day man de lii yooyu budul woon li yàlla xaraamal lii kon doon ko kon sama affaire gënoon a yomb doon na gën a simple déedéet maanaam dootu xalaatee ci noonu lu tax moom jaamu yàlla bi bànneex bu kawe lay doon ci moom bànneex bu kawe kawe kawe lay doon ci moom lu tax parce que justement dafa am yaqin boobu certitude boobu moo tax Seydina Aboubacar radiyallahu anhu loolu la ñu ëppalee maa sabaqakum Aboubacar radiyallahu anhu bi kasrati salaati wala siyaami walakin bi sirrin bi sirrin waqarahu Allahu fi qalbi Seydina Aboubacar radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi julli gu bëri ak koor gu bëri mooy lan muy secret bu yàlla def ci xolam te mooy yaqin boobu te loolu nag boo xoolee aaya boobu waa bu rabaka xattaa ya'tiyakal yaqiin boo seetloo fi mu ne mooy quatre-vingt-dix-neuvième euh, euh, muy junju lan quatre-vingt-dix-neuf yàlla yeeg meloon yi léegi nag kon mu ne kon mata saa xam ne maa mata maa ba nga xamante ne rek maanaam ah, am na beneen buñ doon mooy dund gi maanaam naan alaa hablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdidi nahya kulla hin mbëggeel buumu mbëggeel dama koy beesal parce que moom mooy tax ñuy mën di dund saa ne maanaam kon dund la vie dëgg dëgg mi ngi jóge ci mbëggeel bëgg bi yàlla bëgg mi ngi moo tax mu bind leen amal leen bëgg bi mu bëgg yeneen bi sallallahu moo tax lépp am te xattaa borom subhaanahu wa ta'aala sax dafa def ne mbindeef yi jurante gi ñuy jurante sax ci mbëggeel la ko jaarale maanaam ngi gis ne kon mbëggeel moom mooy lan mooy buntu lépp maanaam mooy buntu dund loolu moom moo lépp loo xam te dafa aju ci mbëggeel rek loolu moo ëpp doole lu dul mbëggeel moo tax moom mooy martaba maqaama bi gën a kawe comme niñ ko gisee woon moom niñ ko waxee ci tax tey Cheikh Cheikh Hadj Malick ci boppam radiyallahu anhu ni mu ko waxee ci taysiir bi ahlul mahabbati ahlullah maanaam ñi nga xam ne ñooy nitu mbëggeel yi ñooñu ñooy vrai nitu yàlla ji mu ne kon nag mata saa ma xamante ne daana soxna di wéy di nekk baxaruka sa géej baxaruki sa géej min ku duurin ci nëx fa faafin sell na waaye salsalante itam tamit neexee naan bahrul amini géeju këñ wóolu ko maanaam fii tamit dafa judd beneen mbir mooy maqaama yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy al amin mooy ku ñu wóolu te gis nga al aminu maanaam boo ko xoolee moom 132 la comme Muhammad bu ñu bu ñu boo xam ne da ngay compter bi te mooy lan mooy la fait mooy xal xol maanaam le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk xolu existence bi xolu univers bi <coughs> sallallahu alayhi wasallam moo tax Yaasin mooy xolu alxuraan moo tax yeneen boobu nag laa lay wax mooy kan bu ko defee nga mën a yegg ci bëgg ko comme ni mu ganee adduna sallallahu alayhi wasallam yow it nga ganee adduna ci géejëm maanaam nga gis la mu ne rëy az-zaman fi mawlid ban sayyid bani ci gane addunaam moom ni mu ganee adduna ñëw génn yow nga ganee adduna ci géejëm nekk beneen nit bu bees ma lay wax kan mooy kooku sallallahu alayhi wasallam ab yenent la ku yàlla soloo la xamal ko mu féete kaw ñépp kooku mooy nabiyu mooy koo xam ne day yore ay information yu mag te am solo moo tax an naba'u information maanaam euh, jaay al axbaar la wax mooy xabaar yi mais naba'u an naba'u information lu réy réy lay doon mooy qul huwa waxal ne lii xabaar bu réy réy mooy yowmal xiyaam maam ñëw ne yowmal xiyaam dana am maam loolu dañ koy tuddee naba voilà ah SMIC bi yokk nañ ci 100 euros loolu na baaxul information bu am am solo bu rëy rëy la lu dégg voilà loolay na baaxul voilà waaye sàmba tukki na loolu moom xabaar rek la loolu du na baaxul ah dana nabiyun ab yeneen bu kawee ngi abqariyun aji matale ci bépp mbir la maanaam muy sang bi nga xam ne dafa matale lépp mooy mooy héros un bu mat sëkk mooy abqari yi nga ne da jàmbaar la bu dajale lépp sallallahu alayhi wa sallam ar yahyun aji yaatu yu jikko la maanaam muy jikko yu sell yi gën a kawe moom la amee sallallahu alayhi wa sallam safiyullah mooy ka yàlla sellal ci bu xuluqin di boroomi jikko bayunin yu xóot te yaatu maanaam ay jikko la yoo xamante ne maanaam bayunin maanaam ci baana maanaam mooy lu sori lu lu mooy loo xamante ne bayun mooy lu lu xóotu xóot te yaatu maanaam loo xamante ne yow boo ko bëggoon a diir daa iman euh, maanaam dafa asymptotique bu ñu naan lu asymptotique la maanaam mooy loo xamante ne jamais nga daj ko da ngay tendre vers rek yonent bi sallallahu alayhi la mel maanaam mënoo maanaam obligatoirement da nekk ci obligation wu tendre mais mënoo ko def kon jikko yi mooy yaatu jikko nekk koo xamante ne ab da am ab xariya mooy nga am un caractère héroïque maanaam koo xam ne da bëgg ay di ay défis di ko atteindre maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la meloon huwa moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mooy al mooy sang bu tedd ba irniinul baraaya muy jiitu ci mbindeef maanaam nga gis ne mooy maanaam euh, al irniin bu njëkk bi li muy tekk mooy sang bu tedd beneen irniinu moom mooy ci njëkk lay tekk maanaam nga gis ne euh, baat yi ni ñu nuróowee te nuróo te bokkuñu fi fabihul wajhi aji rafet gi xar kanam la aji leer gi xar la voilà au visage mooy mooy leer au visage matinal sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne waaw xar gu leer la yor moo tax yonent bi sallallahu alayhi soo gisee moo gën a leer xar kanam yépp xar kanam bi dafa mel ni weer wi bu nekkee pleine lune ni muy mel noonu ah weex ànd ak xonkaay yenn mel na lu xonkaale noonu maa boo gisee weer wi rek misaala ma ci xar kanam bu rafet sallallahu alayhi wasallam mbind la xakiim bu rafet maanaam euh, ci kaw mooy zu xuluqin ci suuf mooy zu xalqin zu xuluqin bayunin ci suuf nekk zu xalqin voilà comme léeg-léeg ngay dégg waykat yi di ci juum maanaam ñu bàyyi ko xel euh, maanaam sang bu mag dëgg-dëgg parce que yonent bi sallallahu moom moo tax kon ñu binduñu moom non seulement dafa yor jikko yi mag yi tedd yépp mooy logiciel bi nga xamante ne jikko yu rafet yi melo yu taaru yi yépp dafa daje ci moom nga xam ne lu yàlla lay yi ci mbindeef yi ci moom la ko dugal moom mooy exécuter wu adduna bi di. di di di di tracer maanaam mooy euh, <coughs> mooy mooy mooy lu ma kitaabul maxtuuf fi raqi mansuur loolu maanaam téere boobu nga xamante ne dañ kaa rëdd mais ci ar raqul mansuur mooy euh, euh, der boobu nga xamante ne dañ koy maanaam dañ koy firi muy tàllal ko muy film bi dañ ñu koy firi muy déroulé wu di bind histoire parce que mu ngi jóge ci astan comme ni wax ustuur bi tekki waaw maanaam histoire baatu ustuur maanaam asaatiiru asaatiiru maanaam mooy histoire ñu njëkk ñi parce que baat bi ci boppam euh, perse la ci cosaan arabe yi dañ kaa jël mais mooy ñun li mooy tubaab lim naan histoire asaatiir euh, en fait euh, téere bi dafa nekk kitaabu mastuur yeneen bi sallallahu alayhi ci cosaan borom saa ba mu ko amalee moom mooy logiciel boobu nga xamante ne euh, bi mu exécuté woo lépp dafa déroulé wu histoire dafa déroulé film bi ubbeeku voilà lépp tracé wu woote moo tax euh, kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xamee ko noonu. xam ne kii mooy ki nga xamante ne euh, euh, moo tax képp ku yenn ci saasan copier wu ci yow maanaam ñi muy copier woo ci yow nag mooy da ngay roy sunnaam maanaam ba pare nga jeex ci moom maanaam nga fanaa u ci moom maanaam mooy lan mooy tey soo jëlee par exemple soo ne sama loxo biir de dama bëgg mu duma ci def lu dul li ci yent bi doon def sallallahu alayhi wasallam te du te li yenente bi sallallahu doon bañ a def ak loxo bi yëpp ma ko ci def maanaam bu boobaa sa loxo bi yow réalité loxo bi day inhibé wu maanaam day day day désactivé wu dootul baaxati mais réalité yi loxo yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy ñëw copier wu yow parce que loo ci moom li muy def su imprimer woo ci yow sa loxo day mujj nekk bosam nga ne sama bët yi duma ci xool lu dul li yenente bi doon xool sallallahu alayhi wasallam lépp lu ci doon bañ a xool man du ma ko ci xool donc sa bët day mujj nekk bosam moom day imprimé wu ci sa bos maanaam loolu boo ko defee ba sa jëmm jëpp jeex moom ci boppam muy imprimé ci yow loolu moom moo tax vrai nit yàlla bu yeggee niveau boobu day nurook moom day nuroog yeneen bi sallallahu alayhi dafa bokk ci sëriñ bu mag sëriñ dëgg mooy ngay ci moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam yeneen bi sax di reflété ci moom non seulement ci ay jikkoom ak ay doxalinam mais jëmmum sax day mujj am maanaam day mujj di dessiné wu bi sallallahu alayhi wasallam ne ciy dessiné te loolu moom moo koy indi maanaam roy boobu ngay roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom bi sallallahu man nii noonu ku dëgër la yow ma bis bi nga xamante ne nu ismin boroomi bàkkaat boroom xol yu ñaaw yi man nii noonu boroomuk nooy lañ ak maanaam boroomuk doye lañ maanaam lu gis ne lii ci abdogaar bi kon la bokk xam nga fële waxoon na baynu ak baynu a fii baynin xibaalu ki am bi baynin maanaam baynu bële doon tekki jox dog bi ci des doon tekki jokkaloo fii mu ne maniinul muy tekki ku dëgër kicc yeneen ci saaf la moom rek ay dëgër ànd ak sagoom jour bi nga xamante ne borom bàkkaar yi ak ku dul ñoomit bi ak ku dul ñoomit mm-hmm. maniinul boroomu doy nooy boroomu ñàkk dool la ñàkk kattan doye bi tàqali ko seen sago ngir jàppale loolu nag dafa am solo ci ñu xam ko bis boobu ah ku dul yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci tiitam jàqale di xalaat bis boobu nag dafa bokk ci li nga xamante ne mooy jëmbat ragal yàlla ci nit comme li ko Alxuraan waxe fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alu wildaana shiiba as-samaa'u munfatirun bihi kaana wa'duhu maf'uula nan ngeen mën a ragal yàlla su dee bëgg ngeen ragal yàlla nan la ngeen possible ngeen jàpp ne mën ngeen ragal yàlla su dee da ngeen a da ngeen far kafartum mooy da ngeen a far soit da weddi wala boog nga occulter carrément bis bi nga xamante ne xale bu ndaw bi sax day màgget bi jaww yéen ngeen bëgg ne mën ngeen am ragal yàlla ci seen xol te boobu du nekk mukk ci seen xel loolu du jàppandi maanaam mu wax di wax mbir yow mal xiyaamati àddun àjjana ak safara ak yu mel noonu loolu daa bokk ci diini ji léegi nag ci discours yi daa mel ni dañ ko commencé occulter maanaam dañ kaa commencé dindi di waxtaanee waxu sociologie rek ak psychologie mbir mi nag du loolu voilà kon nga gis ne fii mi ngi lay wan beneen yoon boo bëggee ci géej googu maanaam lépp li muy indi dangay gis ne daf lay bëgg a dugal ci géeju yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mais nan ngay def mu ne am na beneen am na nag ay jikko yoo xam ne moom la loolu di àndal mu ne manuunin boroomu may gu riir maanaam ku mën a xéewale la moom yenente bi sallallahu bari lool lu muy joxe lu muy dépenser ci alalam ci xam-xamam ci darajaam ci sañ-sañam ci taawam xale bu ndaw kon ni ko xale ci wax xale bu jigéen bu ndaw mun na jàpp ci loxoom yóbbu ko fu ko neex ci biir mbedd Medina yi ba mu fajal ko aajoom ba mu ne moom muy doog a jël ci kaw maanaam kon boobu ba ci kanam waaye xayru nekkul fii ujubin di boroomi yii aaw jëfam maanaam nekkul koo xam ne da doon yiimu ci mbaaxu boppam foo ko fekk muy ni mbaaxam non vraiment dama baax quoi ah <laughs> duma moroomu gaañ yi wax dëgg yàlla jàmbaar laa daal non moom melutoon noonu nekkul koon kuy aw jëfam da gis ne lépp ci yàlla la jóge lépp ci yàlla la jóge xéewal la bu ko yàlla defal waaye duñ jàmbaaram te loolu mooy gis-gis bu rafet manuuni maanaam mooy euh, ci la ci ruux ruux bin sifa la maanaam voilà ci zero ak benn maanaam mooy manuuni di kuy ñaaxaate ñaaxaate mooy ay budul woon man ak yow budul woon man nga torox sudul woon man doo am nanga sudul woon man fi ma jaar ak yow voilà comme le alquran wax yaa ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas yéen ñi gëm ci dëggu et yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ci dëggu bu leen yàq seen sarax yi nga xam ne wala seen jëf yi nga xamante ni ci dëggu la génne sadaqaatikum bil man ni ci di ñaaxaate wala azar ak wax wax di ñaaw moo tax loolu dafa bokk ci li yàq jëfu nit maanaam mooy bu dul woon man nangam bu dul woon man nangam bokk na tamit ci liy dox diggante nit ak boroomam subhaanahu mooy nga defal dara sa njaboot ba noppi taxaw di ko tudd di leen limal wala sama dépense yëpp ngeen yi sama kii yaa ngi nii lii bu dul woon man doo am lii bu dul woon man lii laa def voilà maanaam <laughs> euh, euh, voilà di ñaaxaate maanaam ña ñaaxaate quoi maanaam naan jiw tey tey lu mu doon rek ginnaaw yàlla mën a maa ko defal nangam ak nangam yonent bi melu woon noonu sallallahu lépp da ko delloo ci yàlla wa miftaaxul mooy caabi ji mooy caabi adduna bi nekk caabi mboolem xéewal yu zahiri ak yu baatini wa misbaaxul nekk làmp bu leer boobu nga xamante ne lampe la làmp nag daa bokk ci ni mu melal ni mu mel mooy day leeral boppam di leeral mi def looloo ko wuteeg sondeel sondeel dina leeral laate gaat mais day lakk boppam après maanaam mooy boroom xam-xam boo xamante ne sallallahu alayhi wa sallam day jëfee xam-xamam nit ñi mën a roy ci moom ci ay jikkoom ci ak doxalinam mooy caabi yi mbindee fi di caabi ji ubbi xol yi nga xamante ne dafa tëj woon mooy ki nga xamante ne mooy caabi ji tax ñu ubbi asamaan yi ëllëg àjjana mooy caabi ji bu duggul kenn mooy caabi yiw yi mooy caabi xéewal yi mooy caabi mboolem trésor yi sallallahu alayhi wa sallam mu niirun di leeralaate jawaadun ak a tabe moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mustafan nekk koo xamante ne tànneefu yàlla la sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne moom la yàlla benni maanaam mooy daf koo tànn ci biir tànn maam day sellal mbooloo ñooñu ci biir mbooloo moom mu gën leen a sellalaat am ñu ca tànn sellal leen ñooñu mu gën a jëlaat kenn te sens ba gën a sell ci mu tàndal ba fa mujj moom la ñu tànn sallallahu alayhi wasallam mooy ku ñu benn aynul uyuni moom mooy sangu sang yëpp maanaam kon fi gis a gis bii mooy kon sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam voilà munaajan maanaam nga gis ni jikko yi nekk koo xam ne da ngay ubbi yiw loolu mooy jikkoy sang mooy koo xamante ne lépp lu baax am na ci biir nit ñi ñu mel noonu wa mina naas mafaatihun lil xayri wa maghaliqun lil sharr wa mina naas maghaliqun lil xayri li li li li wa mafatihun bi sharri loolu dafa am ci yenn ci saa xam loolu am na ci nit ñi ñu mel noonu ñoo xamante ne ay caabi lañ ci yiw ba pare maam maam di ubbi bunt yiw yi ba pare nekk ñoo xam dañuy tëj buntu lu bon musiba yi mais dafa am ci nit ñi ñoo xam ne contraire bi lañ mel totalement maanaam ñoom lépp luy yiw ñoom dañ koy tëj waaye yu boo yu baax yi nag dañ koy tijji maam yu bon yi dañ koy tijji yal nañ yàlla musal yal nañu yàlla def ci bu njëkk yenent bi noonu la meloon sallallahu alayhi wasallam maanaam kon jikkoy sàng tamit mooy nekk koo xamante ne da ngay leeralaate di nekk koo xam ne da ngay nekk ci nasiixa maanaam di laaya nit ñi lu leen mën nga mën leen ci laaya biir maanaam ngay leeralaat nekk koo xam ne da ngay mu naajal ku ñu déeyaaleel la maanaam borom subhaanahu moom la déeyaaleel entretien intime bi nga xam ne moom la am ak yenn ak boroomam subhaanahu wa ta'ala moom la am te loolu dafa war a nekk tamit loo xamante ne kuy sóobu ci yàlla ku ne da ngay soxla jikko jooju nekk koo xamante ne da ngay toog sa diggante ak yàlla kese amul kenn koy dox ci diggante bi maanaam ngay dee yàlla moom loolu nag ci ay niveau yu bari la amee am na ci niveau bi nga xam te nit ci day toog di xalaat borom bi subhaanahu wa taala wéet ak wéet toog tëju am na ñoo xamante ne dañuy gëmm toog bañ déglu dara bàyyi seen xol ñu koy déglu muy tudd yàlla allah allah allah wala ñuy def jàng salaatul faatiha voilà duñ déglu dara ñu ngi dee yàlla seen borom moom subhaanahu wa taala euh, am na nag ñoo xamante ne ñoom mën nañ ko def fekk ñu ngi ci biir nit ñi maanaam dañuy nekk ci xalwa ànd ak ne ñu ngi ci biir jalwa maanaam mooy dañuy nekk nit ñi ci biir ci biti nii nekk ñoom di doxal bu mais seen xol ñu ngeeg yàlla di dee yàlla lu ñuy ñaan yàlla la ñuy ñaan maanaam entretien intime boobu te yàlla loolu ci biir julli la ko gën a def dinañ ci ñëw insha allahu taala nga xamante ne ci biir julli nit ki day nekk secret moom ak yàlla kese xam nga mu ngi doon wax daadoo fële naan ko wa naa ji nii bi sirrin ghayra fashion déy ma secret boo xam ne du bu siiw maanaam parce que soppee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañuy am ay secret yu ñuy waxtaane waaye bu xësee ba jéggi ba génn diggante ñoom ñaar rek mu nekk musiba ku nekk da koy mën denc ci xolam ñu koy xoolantee di ko muuñi maanaam nit ki tamit day am secret boo xam ne day dox diggante mu borom subhaanahu wa ta'ala mais secret boobu du xaraf yi wala lettre yi wala muuy yi wala yooyu déedéet ci sa xol la nekk ci sa biir la nekk nga war a déeyal ak borom subhaanahu wa ta'ala saa su te loolu li lay may nga mën ko retrouver mooy la fait ci entraînement ngay mën di toog peut-être avant julli bu ne wala beneen jamono nga wut benn jamono booy toog nga gëmm say bët doo déglu dara ngay déglu ci sa biir xol nga bàyyi ko muy wax allah allah allah allah moom tudd yàlla loolu dina la may nga mën a découvrir secret murtadan ku ñu gërëm la yenente bi sallallahu alayhi wasallam haadi bi aji gindi la mooy gindi ñëpp bashirun kuy dégg lañ maanaam yëpp ay jikkoy sang la maanaam day gindi nit ñi di leen orienté bu leen sànq du leen woo tamit ci boppam ba pare bashirun kuy dégg la walay sa te nekkul koo xamante ne alal mughayyab bi ci kumpa gi nga xamante ne moom lañ ko jox mu war koo joxe muy alquran ak sunna gi mu war a jàngale di vaneli di ñu ñuy tuumal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënuñu ko tuumaal ci loolu maanaam mooy lan mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko alfaana ngoo maa huwa ala al-ghaybi bi dhanin yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kumpa gi innahu la qawlu rasulin karim alquran bi waxu yeneen bu teddal du quwwatin di boroomu kattan xam nga waxoon na ko fële maniinun du quwwatin boroomu kattan inda dil arsi fa ku am jàppandi la mu taayan ku ñu topp la adduna ak àllaxir ku ñu topp la ci suuf ak ci sama foofa muy foofa ca aras malaaka yu kawe yooyu nga xamante ne yàlla rek la nga xam moom yenent mooy seen imam voilà sama aminu ku wóolu ku ñu wóolu mataan sama amal wa ma faaxibukum bi ma junoon de seen waaji desewul de wa maa huwa alal xaybi bi daniin kumpa gii nga xamante ne moom la ko yàlla xamal nekkul koo xam ne daf cee nay maanaam moom lu ñu lépp lu ñuy jariñ rek moom yenn saa sam jàngal nañu ko li nga xamante ne tamit mënu koo jàngal lépp am na ñu ko jàngal ñooñu di ko donnante moo tax ah waaw mu nekk ko xam ne àlxabi di bon wa aynul xalqi ki gën a tedd ci mbindeef yi maanaam fii boobaa ki gën a tedd lay tedd ay nan mooy riba foofu aynu riba lay teg mooy bay'ul ayna ay nan kat dëgg dëgg na xaanaa tere nañu ko allah bayool nee na benn forme na ci xeetu njaay riba mooy da ngay jënd benn matériel ba pare ñëw eh, dépiécé ko ba pare wëlbati ko di ko jaayaat ko fi nga xam ne moom ko jënde woon voilà wala ñëw euh, moo tax loolu dafa maanaam mënu maa jënd benn matériel ba pare ñëw jaayaat la ko parce que day mel ni comme si tey boo ma jaayoon benn frigo ma wëlbati bu jaay nga jaay ma ko cinquante euros suba ma daal xëy nga la dama xaw nekk ci problème ko mën jëndee ah waaw waaw di waaw bon comme dama nekk xam jafe ak xeetu sulli bukki sulli bukki sul bukki sulli bukki oui voilà voilà jël matériel jaay ko ko te xam nga ni matériel bi jarul lii maanaam nga abal ko ko pour après moom mu fay la loo xamante ne mu ëpp njëg gi maanaam parce que tout simplement moom dafa nekk dans le besoin mooy kon suul xam mooy suul bukki nag sulli nga hmm? <laughs> moom mu dem ah voilà yooyu yëpp lañ maanaam di di njëkk nit ñi ci yu mel noonu riba maanaam dundin bu baax moo tax dafa nekk ruknul rakin ci yoonu yàlla nit munul nekk ci yoonu yàlla munul jeex ci géej yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam te fekk li muy dundee léwul munul nekk Cheikh Ahmad Tidiane Chérif moo tax day insister souvent ci loolu ci lettre bi boo koy seetlu day insister ci loolu parce que dafa ne di dundee lu alal du lew loolu moom mooy ak xutbu raxa maanaam mooy axe central bi nga xamante ne ci la jaamu yàlla yëpp di pivoter di wërwërloo moo tax ak lu mënti xew moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a tedd pour mu mën a insistement il faut que nit ki pour mu mën a am jikko jooju il faut que mu bàyyi lépp loo xam ne alal du du du la mu bàyyi ko am maa nag di wax nan de toute façon fi nga koy dugal rek am solo jamono jii munoo moytu lu xaraam loolu waxu caaxaan la ku ko wax waxu caaxaan la wax kese dafa bëgg a sànk nit ñi kese yàlla ñu yàlla sànk yóbba xitu day dana jommal maanaam dana jaaxal comme ko bu xital la si man koo xamante ne ataawu dikkee na ko minal uyuni ci ay alal képp dama uyuni ah suñuy reelu aay noonu bi tekki alal la ku ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko alal bu bari bëri bari di day jox ci ni mu gisee ni mu amee désintérêt ci loolu voilà moo tax bi mu bi ñu ñëwee indi ko kii bu bari boobu alal ju bëri di maanaam butin de guerre bi nga xamante ne à perte de vue le maam ci benn montagne ba beneen cetu montagne yëpp nekk ay jur ay xar yëpp ay jur benn waay ñëw ni ko yaa Muhammad aatani mimma aataaka Allah eh yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi jox ma ci li la yàlla jox mu ne ko jëlal bi mu ne ko lan euh, mu ne ko noo jëlal lii lépp lépp jëlal mu jiital xalam yëpp jolli dem ci peuple eh yaa qawmi utu Muhammadan fa inni araahu yunfiqu nafaqatan man laa yaxsha al-faqr mais eh, sama gars dem leen ñëw leen ci yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dem leen ngeen dem dem leen ci waa ji de man dama kaa gis muy dépenser dépense ku raglul ñàkk maanaam daf ko jox man parce que loolu nag tamit c'est extraordinaire ak yeneen ci bi sallallahu mu meloon nga xamante ne tey eh, nga mën nañu toog sax ci kër gi deux mois yu tegaloo yoo xamante ne du du ñu togg ci ngu tàkk mu am lu mel noonu nga xamante ne ah newul ne lii moom fi mu toll source d'économie bu mag la maanaam loolu jikkoy sang dëgg la voilà bii ci barkeem sallallahu alayhi wa sallam ay ay ay nan maanaam am piir ak jàmm kat dëgg na unil naa lañu am lañu ko joxe yàlla ci barkeem ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa lañu mayee jàmm ñu nekk ci jàmm gu rëy rëy parce que jàmmi xol bi bi ñu nekk ñun jullit ñi wallahi lazim loolu euh, mooy ma'ishatan bankan bi alquran wax mooy dund gu xat gi alquran bi wax naan euh, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawma qiyamati a'ma gis nga ku dummóoyu sama alquran ak sunna dund gu xat lay dund gis nga dund gu xat boobu réalité la boo xamante ne ku dul jullit maanaam ku ab jullit du ko xam xol bi ni muy xate xolu yéefér ni muy xate nekk ci ay moo tax ñi ñi tuub dugg ci lislaam yi boo leen laajee danañ la mais man ni ma duggee ci lislaam damaa yëg am piiq damaa yëg jàmm dafa am benn xeetu xat xol ak xeetu benn genre stress bu métti booy dund boo nekkee yéeféer ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu yàlla teggilee loolu moo tax laysa amul aynun kenn mooy nit lay tekki fii aynun amul kenn gaa nga gis ni kon ñu gis ay aynu yu bari yu tekki maanaam yu bari yu maasiluhu buy luroog moom yonent bi sallallahu alayhi bi yii ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam naylul uyuun yi ci lañ amee xam-xam yi xam-xam yëpp boo ko bëgg mooy ak fii nga gis ne aynu fii xam-xam lay tekk yonent yàlla Muhammad lañu amee xam-xam bu dul woon moom du ñu am benn xam-xam insha allah euh, dañuy dem foofu ci jotaay bii di ñëw insha